bismillahi rahmaani rahim ñu ñëw ci nettalib juróom-ñeen fukk bi ak juróom-ñaar sëriñ tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo am na ku mu masa laaj ci looy yëngu mu ni ko ci alxuraan mu ni ko sax ci kon mel na ni sax gi moo am njariñ li feek saxu ci daanaka du sore ku ko dul def mboolem jëf yu baax yi li ñuy bari bari lu ci ne am na fu muy yóbbu ki koy taqoo walaw alam ñu ñëw ci nettalib juróom-ñeen fukk bi ak juróom-ñett sëriñ tubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo bu masaa dugg ci jàkka day wax assalaamu aleykum wala mu wax ak julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa ndax jàkka bërëb la boo xam ni mbooloo dafay daje su ko defee julli googu muy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag du ñàkk lu koy waral li tax mu koy def léeg-léeg bu ëllëgee mu wax assalaamu aleykum wallahu alam ñu ne ci nettali juróom-ñeent fukk bi ak juróom-ñeent am na bis ñuy wax ci ku ñuy tooñ te mooy kuy jëfandikoo nit ni moom ba coow la bëree lool sëriñ Tuubaa xaala lahu lahu maxtaara lahu dégg ko laajte ñu wax ko ko sëriñ Tuubaa xaala lahu lahu maxtaara lahu soppi ko lool ngir wax ja daa di wax ni am na loo xam ni ku ko waxal nit wala nga jiiñ ko nit bu bis pénc baa la sun borom subhaanahu wa taala di jëflanteeg yow yow man ahmadu mii duma ca doon dara ku ñuy wax sëriñ mut siise jug ni ko man fekkiwuma yëguma sama làmmiñ wii ba ko sunu boroom bindeeg tey jii mosuma fàttaliku fu ma ci waxe lu dëppoog lu sun boroom diglewut sëriñ bi ni ko loolu doyul bul fekke bul dégg bul gis sunu borom subhaanahu wa taala day benn buur bu xereñ te am xam-xam mbooleem xam-xam boo dégg ci nit wala nga gis ko moo ko ko xamal sunu borom boobu nag du def mukk lu dul lu war a am moo tax lu mu def noonu la man nag leeraloon naa lu bari ci lu mel nii boo demee ci sama téere bi ñuy wax adiyafatu assamadiya da nga ko gis waaye li ma ciy dolli rekk mooy xam la ni lu am la am na bu wér bu loolu jàllee melow defin wi ñoo ko xam waaye sunu borom subhaanahu wa taala moo wax ni du digal nit lu mu mënut du ko aaye lu mu mënta bàyyi laa yukallifu laahu nafsan ilaa wusaha moo tax ki loolu nekk ci moom na xam ni am nattu la ci moom muy jéem a daw kem kàttanam di ko bañ a def ni muy dawee jëw ak fen ba tey war nañoo xam ni seytaane ku mën a yàq la bari na loolu nit jàppe dara te mu sori ko lool moo tax maanu ak téye saw làmmiñ am na solo lool yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na ku reetaan nit lu nekk ci moom faaw sunu boroom nattoo la loolu nattoo ko loolu bala moo faatu fi mu ne man jàpp naa ni jëw moo gën a bon fopp loolu ndax bu fekkee kii day jëfandikoo nit ki muy dund jëw moom mooy jëfandikoo nit ki ginnaaw bi mu meddee ay yuhibbu ahadukum ay yaakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuh walaw alam ñooñu ci nettalib téeméer bi am na bis Sëriñ Tuubaa ci biir jàkke ji ci kuru njaareem gi am naar bu topp ci ginnaawam sol ay dàll ba ci buntu jàkka gi mu door koo summi bi ñu nekkee ci jàkka ji nag am taalibe boo xam ni da ko doon kaata ak di ko wokk muy yuuxu ca kaw naan yaa seyxu wa kaadoo yaqtaloo nii sëriñ bi ñi ngi may rey bi sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo jullee ba walbatiku ni ana sire xanaa kooku bi ñu koy finnaal dala fee fekkul mu ni ko tuub naa tuubaale leen sëriñ bi def tekk ba mu yàgg mu ni bërit ni ko ndaxam sire ku defaru nga tooñ du gàllaaj waaye xëtt ay teggin baaxul tuub yitam amul lu mu mënta far naar bi dàll yi mu sol ci ginnaaw sëriñ bi xaada lahoo law maxtaara lahoo moom la taalube yi jàppe ñaawi teggin ba def ko loolu waaye itam sëriñ bi loolu taalube yi def gënalu ko ndax ak tooñ la yal ñu yàlla doole dimbale ci sàmm teggin yi bu baax ba tey lii sëriñ bi wax sëriñ siréloo danañu danañu ci xame ni sëriñ bi xaadalawoo law maxtaara lowoo ñi ko toppoon bari na lool waaye ñi ci defaru na mu ko bëggee néew na lool loolu nag bëggu yàlla la subhaanahu am téeméer boo gis fukk ya ñoo ci bëgg lu baax fukk ña juróom ya képp la ca lu baax di jaral juróom ya ñett ñett ko cay am walaahu alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak benn am na bis sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo a julli ci suba lool ba ñenn ñu julli dem ni sëriñ bi daa am ngànt tey waaye kenn jiitewul dañu doon benn bennoo ku julli dem ba mu des sëriñ mot siise ak sëriñ siréloo radiallahu anhuma ak ñeneen ba ñu toogee ba jant bi di bëgg a fenk ñu dénk sëriñ bi di tijj bunt yi di ñëw ba mu yegsee daal di ne assalaamu aleykum sëriñ siréloo ni ko wa aleykumu salaam sëriñ bi xaada lahoo law maxtaara lahoo ni ko xanaa fere yi julli nañu ba dem mu ni ko ñi fi julli ñi fi ñi fi julli rekk indi woon def nañu ko ba dem sëriñ bi taxaw ba mu yàgg mu ni ko sire yéen ñii fi des li leen fataxa des rekk a am solo daldi ni ko nodd gu njëkk googee ba ci gu mujj gii fekk na ma fi bërëb boo xam ni doxum ñeen fukki ati gëléem la waaye ci diggante boo bii yaxal naa fi ci xasida yi loo xam ni ku ko safoon ñeen fukki gëléem mu tëleen mooy mu jafe leen waaye liy fanxat fanxat mooy liy tuuru ci ndab rek moom ngeen mën a gis fii lu ngeen ci gis na leen doy te ngeen sàmm ko bu baax lu ci waay mën a am na ko am te xam ni képp ku ñu dugal ci bàmmeel ak loo mën a jëf xasida yee jiitu ci yow te kenn nit mënu leen maam ñoom xasida yi kenn mënu leen ci yéen kenn mënul te def xasida yu mel noonu loolu li muy gën a xamle mooy sëriñ bi mbindam yi mooy léppam bu ñu xamee loolu ba noppi am na lu ñu war a xamaat loolu mooy mbindum loxo moo gën a barkeel mbindum mbindum mool kon murit bu ko man war na bu mënee bind muy bind bis bu set xasida yi ak di leen jàng bu ko mënul mu wut ku koy bindal mu koy fay wala ku koy jàngal mu koy fay wala mu di ko gàddul ab dundam ba tey nañu xam ni mbir yépp ci taqoo la ñuy jariñ lu mat sëkk ci taqoo la ñuy jariñe njariñ lu mat sëkk waaye lu ci dul sax di ko def faaw doo gaaw a gis njariñ ja waaye loo ci dul sax di ko gis faw doo mën a gaaw a gis njariñ ja yal nañu yàlla dollee dimbule ci barkeb Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ñëw ci nettalib téeméer bi ak ñaar am na ku Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo masa wax nañu ko tudde muxsinatu te góor la Sëriñ Basiru la fa yabaloon walaaw alam sëriñ bi ay waxam ak jëfam bari na lool lu muy woote ak suñuy jëf ak suñuy wax waaye lu mu wax sunu borom subhaanahu wa taala moo ko ko waxloo lu mu def moo ko ko defloo laa yusalu amma yafxalu wa hum yusaluun wallahu aalam ñu ñëw ci nettalib téeméer bi ak ñett sëriñ Hamsatu Jaxate radiallahu anhu mas nay siyaar si sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo fekk ba sëriñ Mouhamadou Lamine Diop dagana mu naan ko ana gone maa nangu nañoo jàng maa ña ngay góor booba sëriñ bi daa yor kurus di wérdu fittasu ko ni ko amsatu ku nekk ca la nga war a nekk doo am jot gone gu nangoo jàng amul fenn mag mu nangoo jàngale moo am sëriñ amsatu radiyallahu anhu daa amoon ñu mu yoroon ca waa kër sëriñ bi muy sëriñ abdul ahad sëriñ shuaybu sëriñ saalih radiyallahu anhum loolu moo tax sëriñ muhammadu lamin di ko laaj gone ya sëriñ bi itam fu mu toll day jàngale moo tax mu wax sëriñ amsatu loolu yi ngir ñoom ñépp mu nekk ak dolli ko ci ñoom walaaw alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeent am na ku mas ñëw ci Serigne Touba xaadalawoo law maxtaaralawoo ni ko soxna la bëgg am ku mu ko gaaral ni moom la bëgg ba sëriñ bi laajee fu mu ko gisee ba koy bëgg ñu ni ko daa am ndaje yu ñuy def góor ña ak jigéen ña di fa teew waaye lépp lu jëm ci seen boroom la sëriñ bi ni nañu dem ca barab ba ñu ko doon def ñu tonni suuf sa dem fu sori sànni ko te bu mu te bu mu te bu ma ko gisati maanaam lu mujj tey loolu mooy gàttal gi kon daal daje góor ak jigéen war ñoo xam ni sëriñ bi bañoon na ko lool da ko daan feeñal ci jëfinam yépp fii nu toll ci jamono nag daa mel ni xew na lool bari na lool su ko defee ku ci nekk ku ne yaay xool na ngay doxe ba mu mën a mucc wala alam